a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa wa sayyidinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam. kon incha allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci suñu ñetteelu jotaay ci téere bu al imaam Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahmatullahi alayhi. ñu ngi woon ci muqaddima bi ci mbëmbëstalum bi nga xam ne moom la def muy introduction bi. ñëwoon dañ ba fi nga xam ne ci la doon wax moom al imaam an-Nawawi al imaam an-Nawawi voilà pour euh, rappeler <laughs> euh, weer wii nii ci la génne woon àddina muy weeru rajab le vingt quatre ñu ngi ko tàmbali le vingt six ah moom le vingt quatre la génnoon àddina moom al imaamu Yahya ibn Sharaf euh, ci l'an six cent waa ginnaaw gàddaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy juróom benn kii nu mu tudd six cent soixante seize muy ci la génnoon àddina ci at moo mële foofale ca dëkkam ba nga xam ne fa gane woon àddina di Nawa nekk ca Dimashq nekk ca Syrie Syrie voilà nekk ci Syrie parce que Dimas Damas dafa ne woon newoon après dem euh, après bi bi dellu dëkkam ba fa la génne àddina euh, rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ñu woon nag kon ci Mombastel mi gisoon nañu ci jotaay bii ñu weesu tàmbali woon nañ ko am na ci yenn riwaaya yi yoo xam ne fi nga xam ne fa la doon waxe ne moom lañ gisoon bi mu naan wa waffaqahum lidda bi fi ta'atihi waaw borom bi tabaaraka wa taala daal di eh, mooy ñoo ñële mu tànn daal di leen dëppaale li da bi fii taati am na ci riwaaye yoo xam ne dafa def wa waffaqahum li du'ubi voilà li du'ubi muy pluriel bi muy lu bari lu ad ba voilà loolu gisoon nañ ko loolu c'était pour précision bu ko nit gisee moo xam ne benn euh, version biñ ci yor yi ñu ci yor daa bari benn bi. te moom lañ doon topp moom boobu li da bi la def mais am nañ yeneen yuñ ci yor yoo xam ne li du uubi voilà muy lu bari lu addab eh, walillahi alhamdu wal minna kon gisoon nañ ci bii weesu fi mu ne ahmaduhu ginnaaw ba mu waxee boroom boo bële nga xamante ne nii moo tànn jaamam yoo yële dëdduloo leen li nga xam ne mooy ci biir kër gii ñu ne muy àddina te soxlaal leen la nga xam ne moo jara soxlaa lool lool limoon na ko mu ne woon ahmaduhu maa ngi koy sant moom borom laga ablagha hamdin la gën a jote ci cant wa azka gincaa sell wa ashmala gincaa matale dajale ta matale hmm? wa anma te gin koo kawe gin koo mën a yokk léegi foofu la ñemoon li war a continuer mu ne wa ashhadu te lii mooy li nga xamante ne moom la alayhi salatu wasalaam jàngale xutbaam yi noonu loon demee sant yàlla tudd yàlla bàkk ko kañ ko dooru julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi kon nag mu ne wa ashhadu te maa ngi seede an laa ilaha illa allah ken amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa taala di allah albarru mi nga xam ne moo yiiw mooy boroomu yiiw mooy ki baax alkarimu ta nekk ki nga xam ne mooy ki tedd alraufu moo ñeewante jaamam yi alrahimu mooy boroom yërmande ju yaatu ji wa ashhadu ne maa ngi te maa ngi dellu di seede ne anna sayyidana ka suñu sang boobu bala ñu tudd léegi te mooy kat muhammadan di saydina muhammad ndax moom moo ëpp ay qualité yu nekk ci moom ci mbindeefu yàlla yi yu tax ñu koy sant moo dàq sant ñëpp moom moo ëpp luñ ko waa asamaan di sant waaye moo ëpp li nga xam ne waa suuf ñi ñuy sant boo génnee borom bi tabaaraka wa taala ci mbindeef yi mooy ki nga xam ne moo ëpp ku ñuy sant moom alayhi salaatu wassalaam ci asamaan yi ak suuf yi abduhu mu ne moom male muhammad moom male sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu ndawam la wa habibuhu ta soppeem la mooy habibullah mooy abdullah mooy rasulullah mooy habibullah wa xaliluhu ta mooy xalilullah waaw mook seydina ibrahim alayhi salatu wassalam wa xaliluhu ta moom mooy xaritu yàlla tabaraka wa taala alhaadi bi nga xam ne mooy gindi nit ñi gindi jaam yi ak ginne yi ila siratin mustaqim jëme leen ci yoon wi nga xam ne moo moo jub pat jëm ci borom bi tabaaraka wa te moom lañuy ñaan bu ñuy jàng faatiha ihdina siraatal mustaqim mu ne waddaa'i te moom ronantu boo bële alayhi salaatu wassalaam waddaa'i te mooy aji woote jëme ilaa diinin qawim ci diine soobu win wi dundin wi nga xam ne dafa taw jub koj amul dara lu ci dëng kon nag ah maa ko seedeel naa ko loolu de salawaatullahi yal na julli borom bi tabaaraka wa taala wa salaamu ak ay sëlmalam ak ay muccam alayhi yal nay dotteeku ci lu dul dakk ci kaw moom sang boo bële wa ala saa'iri nabiyyiin waaye naka noonu tamit li des ci yonent yépp ñi ci des ñoom ñépp waaw alayhimu salaatu wa salaam wa ali ak waa ñoñu bépp yonent al mooy ñan mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nangoo ba yonent ba leen boroom bi booleel ba ñëwee ñu génn ci li ñu ne waaw nangu ko topp malgré lu leen ci mën a fekk ak lu leen ci mën di dal ñoom ñooy àll waaw aalu shaxsi mooy ñi nga xam ne ñoo pare ànd ak moom ak lu mu man di neex ak lu mu ci man naqari ñoom dañuy ànd ak moom waaw topp ko waaw ñooñ ñooy aal wa aali kullin waaw ak ñooñu ku nekk ci yonent yi ñu tudd wa sa'iru saalihiin ak mbooleem ñi nga xamante ni ñi des rek ki nga xam ne ñoo ñu yiw yi waaw yal na julli borom beeg seen mu ak yooyu yëpp nekk ci ñoom ñëpp ginnaaw loolu nag te waxoon naa la sànq loolu mooy ponk xutba waaw maa daaba xutba moom man la ñàkk sant yàlla bakk yàlla kañ ko julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam après mu ne amma ba'd ginnaaw lii. faqad qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne màgg na takkawe na de nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun mu ne boroom boobu nee na ci suuratu Zaariyaat verset di aaya cinquante-six verset juróom fukkeelu verset bi ak juróom benn ak juróom ñaar mu ne wamaa xalaqtul jinna binduma jinne yi wal insa ak ñiin ñii jinneeg nit binduma leen espèce yooyu illaa lu dul ngir li ya'budun ngir ñu jaamu ma waaw lii mooy li nga xam ne objectifu mbind mi mi yàlla bind ñu yàlla sàkkuñu fi ñu ñuy def leneen de ngir ñu jaamu ko moo ko waxal boppam moo tax mu tekki ne maa uridu minhum min rizqin nam mu ma ta soxlaw ma ci ñoom min rizqin ci li nga xamante ne wërsëg goo xam ne bu ma leen bindee ñu xëy ñu jóg buñ amee kattan di liggéey di ma jox man borom bi déedéet dayoo ma leen lool ci kaw suuf maa uridu minhum min rizq soxlaw ma ci ñoom sama jaam yoo yële jinneeg nit min rizqin ci wërsëg buñ may utalil wala di ma ko fàggul déedéet wa ma uridu an yut'imun taman nammuma te bëgguma ci ñoom te loolu ñu may leel ndax borom bi du lekk waaw <laughs> waaw soxlawul loolu moom du naan du nelaw la ta'khudhuhu sinatun wala nawm waaw moom du ko jàpp mukk si natun ak ngëmbeentu wala naw ma du caagante ne li nga xam ne mooy ay nelaw aajowul yooyu kon nag bindul jaan yi ngir ñu koy defal loo xam ne moom nekk-nekk borom bi tabaaraka taala ci boppam soxlawu ko loolu suuratu zaariyaat mu ne wa haadaa al imaam an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi mu indee laaya yii mu ne wa haadaa lii nag borom bi wax fii ci laaya bii tasrihun ci ñaari laay yi tasrihun day leeral te da lu leeral la lu leer naññ bi annahum tey leeral que ne ñoom jaam yi de xuliqu lil ibada borom bi daf leen bind lan ngir ñu koy jaamul képp dong kon nag ba demee noonu fa haqqun alayhim al i'tina'u bi kon nag dafa yey waaw ci seen kaw ci jaam yi ñuy yittewoo li nga xam ne moo tax borom bi bind leen fa haqqun alayhim al-i'tina'u ñuy yittewoo di préoccupé wu bima xuliqu la ci li nga xam ne looloo tax ñu bind leen wal i'radu waaye di dëgg di di di di wan gannaaw tey dummóoyu an huduri dunya bi lépp loo xam ne ciru àddina la lépp luy cëru àddina dara yàlla newu ci loolu dafa war ci seen kaw ñu dummóoyu loo lële nan lañ koy dummóoyoo bi zahada mooy ci dummoo ci dëdd ko du jege ci seenum xel yàlla tere seen xol seen yaram sax du fa ne di bokk ci loo xamante ne nii mbiri àddinay kese la caaxaan ko kese la dara yàlla amu ci waaw mu ne fa innaha ndax kat gis nga àddina ji daaru na faad kër guy jeex la de daaru nafaadin kërug jeex la gis nga jeex luy jeex bu amoon kër mooy àddina waaw laa mahallu ixlaad fi nii àddina bi du bërëbu saxukaay mukk wa markabu ubur ta war waay la pour romb àddina pour romb la waaw la manzilu hubur du daluwaay wàccuwaay woo xamante ne ngir nit ko nekk fa di dégge di daataata nekk ci ay contentement gu du jeex di bég déedéet àddina du kërug mbégte waaw du kërug nañ leen jubile rek di dem waaw transformer réew mi yépp addina bi yépp ci po ak li nga xamante ne mooy daal yéen daal passion yi topp yu bànneex yi kese di def mu ne loolu du këru du këru addina du kër googu de wa mashra'un fi sam te moom départ la loo xam ne moom ci moom naka jikk du dara lu dul loo xam ne luy dog la waaw lépp lu fi ne addina dina dogoog yow te kooku it bés dina jox mu dogoog addina la mawtinu dawam du bërëbu saxukaay mukk mu ne nag fa li hada lii nag moo war a tax ngir lii kaana al ayqaadu min ahliha hum al ubaad ñi nga xamante ne ñoo yeewu te bokk ci ñi dëkk àddina bii ci nit ñeek ginne yi ña nga xam ne ginnaaw yi borom bi da leen a yee ndax ku borom bi yeewu yaa ngi ciy nelaw waaw ku borom bi yeewul yaa ngi ciy nelaw ndax boo xëyee waxoon nañ la mbir mi ñun ñépp jàpp nañ ne àddina bi programme bu fokkitee fi nar a nekk te koo jaar moom ngay gis to ak woote jëme ci sa bopp même ñi naan affaire diine boo leen seetee ñu bari lépp da gis ne mbir mi daal lépp ngi fi wam des yàlla léegi nag ak àddina nii mu mel nga xam ne lu gaaw a jeex la te du ay wax de waaw bala nga koo xam aaji di di di di di avance mu leer la ne yow bés bu ne yaa ngi teg sa tànk jëm ci sa bàmbeel loolu moom wax ji dootul bareeti <laughs> waaw léegi nag ginnaaw bi ñu xamee ne àddina lii la lii la moom ah du saxu kaay de waaye bërëbu rombukaay la waaw te yii yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon na ko Seydina wa Mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu aw kun fi dunya ka annaka aw abir sabil waaw nekkal ci àddina bi jàppee sa bopp noonu te xam ne boo ko jàppee sa bopp noonu la boo ko jàppoo sa bopp it noonu ka ab tumuranke nga ab ci réew moo xam ne dama doon voyage jaar fa def fa escale te leer dama ne damay demaat du lu muy fekki sàkk foofu nag mënuma faa toog jàpp ne fii fi lay aw abiri tariq aw sabil mel ni kuy jéggi aw yoon kon nag biñ xamee lii mu ne fa li lool moo tax kaanal ay qaz ñi nga xam ne ñoo yeewu min ahliha ci ay ñi ko dëkke humul ubbad ñoo jaamukatu yàlla yi ndax ba ñu yeewoo xam ne ha c'est ça kon la réalité de ce dunia là lii mooy xaqiqatu dunia mooy lii lii mooy dëgg-dëgg àddina lii la ñu bàyyi lépp jublu ñu seen boroom ngir jaamu ko moo tax ñooñu nag yeewu te xam li leen fi tax a jóg li leen fi tax a indi li leen fi indi ak lan moo tax ñu nekk fi ñooñu ne humul ubbad ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi waaw wa aqalu nnaasi fiiha humu zuhaad ñi ëpp xel gën muus ci ñuy dund ci kaw àddina bi mooy ñi nga xam ne dañoo dëddu lépp lu dul yàlla jublu seen jublu seen borom ñooñu ëpp xel ñépp bu ñuy woo les intellectuels ñooñu lañ war a woo waaw c'est pas yi ñëw waaye di wane ne dañoo kosu sol seeni costume di di di di di dëgëralaat ay ay ay ay ay ay ay ay nëdd në xaw ma lan. ay nœud de papillon wala ay kii ay ay ay cravate déedéet ñooñu bu dee ne melu nii yeewu wuñ ci lii nekk fi di naxaate kese lekk alal nit ñi di leen wax lu dul dëgg ngir nit ñi fal leen kese ak di lekk alal nit ñi baam ne ñu naan l'entrepreneur de l'année te lépp ci mu tegu ci la xaram kooku lu intellectuel de même bu dee professeur lu man di doon ñii ñooy ñi gën a am xel wa aqalu an-nas fiha ñi nga xam ne ñoo gën am xel gën a gina man a takk la leen di jariñ ci kaw suuf fii ñooñu humul ubbad humul zuhad mooy ñi xam ne dañoo dëddu àddina dëddu lépp ngir seen borom waaw ci kanam nag insha allah mu duggee ba ci biir nañ ñëw ci lan mooy xaqiqatu zuhdi lan mooy dëgg-dëgg zuhd parce que daan dëddu daa simple ah est-ce que dëddu àddina mooy li ma yàlla daganal yëpp ma xaraamal ko sama bopp dëkke walaakaana goo xam ne nee naa man ngir damay jaamu yàlla te ba ma ko bàyyee sama xel mépp ngi ci la ma baax waaw wala ma nekk koo xam ne noo affaire yi ñoo ma bàyyi parce que aw ma neex neexa neexation àddina yu neex yi fi ne ak yooyu aw ma lu ma ko amee moo tax ma ne damaa dëddu ndekete yoo dëdduma loolu lépp dinañ gis ci biir insha allah taala que ne loolu moo tax lu ñuy wax waaw moo tax dëddu lépp jublu sa borom loolu mooy dëddu àddina waaw léegi nag al imaam rahimahullahu taala mu ñëw ne wa qaal qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne kawe na ta màgg na nee na innama masalul xayaati dunya mu ne innama dëgg-dëgg de masalu misaalum alxayaatu dunya masalul xayaati dunya dëgg-dëgg misaalum addina bi nga xamante ne dafa jege je dafa jege ta doyadi kamaa in day mel ni li nga xam ne am ndox la anzalnaahu boo xam ne ñun borom bi ñoo ko wàcce min as-samaa ci niir yi bi bihi nabaatul ard bi nga xam ne ki la wàcc ah gàncaxu suuf si jaxasoog ndox mi ci seen biir waaw gàncax yi jóg bi mu duggee ci suuf si jaxasoog suuf si gàncax yi jóg waaw nekk contact direct ak ndox mi leeraay gi fi borom bi def ak jant bi ñépp ñu nekk ci condition yu optimale yu tax mag di pousser di sax di jëm kaw waaw di màgg ma ya'kulu an-nas bokk ci li nga xamante ne te gàncax yoo yële yi nga xam ne moom la nit ñi ci kaw suuf di dunde ñoomin ceeb ñoomin sorgho ñoomin basaab ak yi nga xamante ne ñoomin pomme de terre ak yeneen ak leneen waaw wal an'am waaye ak jur gi ngooñ mi jur jëy lekk yooyu waaye caawa mi loolu lépp ci taw bi bi mu wàccee jaxasoog suuf si ak gàncax ci la génne ci la gàncax koogu génne al mar'a alladhi akhraja walladhi akhraja al mar'a borom bi nga xam ne moo génn caaw mi kon nag li nga xam ne moom la nit ñi di lekke di ci dunde wal an'am ak li nga xam ne mooy jur gi ñoomin nag ñoomin xar ñoomin bëy ak ñoomin gëléem ak ñoomin yooyule mu ne nag ci loolu moo génn hatta ida axadat al ba dinga xam ne suuf si ci lay jàpp jël zuxrufaha mooy la gën a taar waaw ñu nga boo demee ci àll bawol bi nii wala kajoor bi noor bi lépp na fur weex taal ndax dara amu fa mu taw tuuti ba nga dem fa ba gis fépp verte fépp weex fépp rafet waaw waaye bàyyi yaatal ba ca kanam ba baykat yi jotoon a ba di seen seen seen seen seenu jiwu ci gerteeg li nga xamante ne mooy dugub ak yooyu ba mu jóg ba àgg fi nga xam ne nga xam ne boo taxawee tolloog suuna si wala mu sut nga gis lépp ñor waaw hatta idha akhadhat al-ard ba suuti li jël zukhrufaha la gën a taaru bu gën a taaru foo gis gàncax yépp taaru lépp wert wa zayyanat mu yokku kaar wa zanna ahluha annahum qadiruuna alayha ña nga xam ne ñoo moom suuf yoo yëlee ak prairie yoo yëlee ak yi nga xamante ne nii ah mooy mooy mooy mooy gàncax yoo yëlee wa zanna ñu am ba am njort kese ñu am certitude jàpp ne ñoom instant bii ñoom yaqin lañ ci am këne ahluha ja ko moom annahum qadiruuna alayha këne lii nag ñoo ko moom ñoo ci mën a teg seen loxo jariñoo kese ci def ndax lépp baax na masha allah taw bi baax na mu ne ci kaw noonu rek ataaha amruna suñu mbugal daal di koy suñu mbir daal di koy dikkal mooy suñu mbugal mu ma bëgg mu effacer lépp laylan ak guddi am na yoo xam ne intempéries yi guddi lay am waaw gis nga gel bi gis nga glace yooyu di wàcc léegi baykatu raisin yeeg ñooñu ak pomme yeeg yooyu fii ci Europe moom lañ gën a tiit moo tax ñu bari lu ñuy def ay seer yoo xam ne di bay ci ay baas ci biir bâche yi waaw gis nga day jekki seddaay boo xam ne affaire yi ay glace lay wàcc day day laxal lépp lépp yàqu waaw am yoo xam ne boroom bi ouragan la yónni ay ngelaw yu ñëw na fërëf tool bi lépp yàqu waaw mu ne kon ataaha wala mu dóor foofu dënn mu taal lépp waaw borom bi moom wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu kenn xamul soldat li borom bi nga xam ne bu bëggee alak ay nit nan la leen di alake wala lan lay def lool moo ko kenn xamul lépp waaw wala mu yónni fa léeg-léeg gaa yi ay ay ay ay insecte wala njéeréer yi ñu ñëw ne foofu tool bi waaw laajal ca nuuni wal qalami <laughs> waaw ashaabal jannati id aqsamu la yusrimunnaha musbihin waaw kon nag boroom bi ne mbir yi lool la ba mbir yi kii demee noonu tool ya naat lépp baax ña ko moom jàpp ne waa suuf jàpp ne lii daal moom jariñ ñoo ci des ñoo ci teg seen mise ñoo ci teg loxo suñu mbugal suñu mbir dikkal ko laylan guddi aw nahaaran wala bëccëg waaw fa ja'alnaaha ñu def ko hasiidan mel ni loo xam ne dañ ko doon dox di ko góob waaw boo fa rombatee tool bi nga romboon démb mu naat lool àll bi naat lool te baax boo fa rombee ginnaaw bi borom bi yónnee mbugal ca tool ya mu effacé la fa ne yàq lépp wala ngelaw yu ñëw wandal yépp te ñoraguñu seen dernière phase ñor la ne mu màbb lépp boo fa rombee danga naan ka allam taghna bil ams danga naan mais fii kay xanaa fii du moo doon gàncax bu rafet gi nga xamante ne moo doon nay yi démb ma gisoon ko démb mu mu mu dari woon lool way xanaa kay du fii <laughs> suñu boroom nag ne kazalika ne nii nu fassilu la ñuy taqale al sama laaya yi waaye ngir ñan li qawmin ñeel nit ñi nga xam ne yatafakkarun waaw ñi nga xam ne dañuy fàttale ko di utiliser seen xel ci laayaay borom bi te xam ne borom bi folwut te xam ne loo am du sa nguur bul jàpp ne yow daa am loo mérité gis nga borom bi mbir yi baynal kaas wan nuuni la ne bu nee innama amruna ida arada innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mbirum daal nekkul lenn la ida arada shay'an bu nammee bëgg dara an yaqula danaan rek ku mu nekk waaw kon nag affaire yaa ngi saar bu lay suuratu Yunus la laaya 24 muy fukkeelu laaya bi ak ñeent mu ne wal aayaatu al imaam an-Nawawi lii lii lii lan la am nga ne ma mais ban rapport la am ban lëkkaale la am ak li doon wax àddina daa gaaw a jeex mooy lii mooy li rafet ki nekk jeune ki nga xamante ne ay biram a ngi dox lépp rafet tey bul yaakaar ne loolu lay sax mukk bés dina ñëw du melati noonu bu ko fi yàlla yàggale te sax bés amul ay atam gudd de man na mel nii tey suba borom bi toj bopp bi waaw def accident bu am kañ jàppoon naan moo dàq ci dëkk bi moo am accident boo xam ne dafa défigurer xar kanam bi waaw dafa kii ngaam yi jaar na le yi jaar nii yi jaar ne waaw mooy biir yépp loolu la ak a gaaw a jeex mbir yi daa nekk ci ci ci ah borom bi mooy def lu ko soob te mbir yi la ko gaaw di dindi amul benn ah, loi xam ne dañ naan mbir yàlla daa am loi muy jaar déedéet ci namm nammam kese la aju addina bi nag noonu la gaaw a jeexe waaw in yasha bu ko soobee yuzhibkum da leen fiy jële wa ya'ti bi akharin indi fi ñeneen te loolu la yàgg di def di ko def saa su amul foo nekk foo xam ne yow tu es indispensable de que ne yow manoo ñàkk foofu mu gis nga diine ji al imam an-Nawawi mii ñu doon wax rahimahullah bam ci ne def na li ko war avant moom ñeneen a fi ne woon borom bi jëlee lépp ñoom ñépp indi ñeneen képp ku fi nekk nag jàpp ne man affaire bi sama mbiru bàyyi la ak sama maam yaa ngi nax sa bopp borom bi da fii yow dañ koy xasu ne sax ndax defoo loon dara diine. waaw même boo commencé def boo jàppee ne loolu la borom bi dana fii gën a indi ñeneen te wa ma zalika ala allah bi aziz loolu jafewul borom bi de te amul kenn kuy taxaw naan ko yàlla lu tax nga def lii ah kenn du laaj lim def wa hum yusalun la yusalu amma yafal wa hum yafalu yusalun borom bi kenn du laaj lu tax mu def pourquoi te ñoom di sa laaj li ñuy def mu ne nag wal ayat gis nga laaya yi wax ci lu mel nii